an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitabihi Riyadu s-Salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salati was-salam fi al-bab at-tasi' wa at-tis'in baabu istihbaabi taqdiimi al-yamin fi kulli ma huwa min baabi at-takrim kon <coughs> al imaamu rahimahullah ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay ñu génn chapitre quatre-vingt-dix-huit xam ne moo doon wax ci baabu istihbaabi aldihaabi ila al iid wa iyaadati almaridi walhajji walgazbi waljanaza wa nahwiha min tariqin warrujuu min tariqin aaxar ba mu jeexe xadis <coughs> bi nga xam ne moom lañ ci mujj woon gis mu doon xadis sept mu ne woon wa an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi kan alayhi wa sallam kaana yaxruju min tariqi shajara wa yadxulu min tariqi al-mu'arras tey <coughs> niñ koy gëwoon ñu gis chapitre bu mujj bunt bu mujj garab bu mujj ci kitaabul adab muy première téere téere bii nga xam ne may wax ci teggin yi fi mu ko jeexale muy chapitre quatre-vingt-dix-neuf muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne baabu buntu istihbaabi soppu taqdimil yamin jiital ndajoor fii kulli ci lépp loo xam ne maa la nga xam ne moom huwa loolee dafa nekk min baabi takrimi ci buntu teral lu tedd loo xam ne lu tedd la looy def bu boobaa da ngay jiital li nga xam ne mooy ndejoor loolu lay leeral bunt bi di war ne dafa bokk ci teggi yi waaw ci teggin yi dafa bokk ci teggi yi nit ki muy jiital la nga xam ne mooy ndejoor ci loo xam ne dafa iltimaasul baraka wala loo xam ne lu noble la <laughs> loo xam ne lu tedd lay def eh, loolu mu jiital ci li nga xam ne mooy <coughs> ndejoor waaw loolu mooy ci luñ joyal sinon am na ay exception léegi nag al imaam an-Nawawi nag rahimahullah mu ñëw di leeral lool lii muy leeral nii bu ko leeralee xadiis yi ñuy ñëw yi ñuy gis yépp ci lii lay dugg waaw <laughs> mu ne kal wudu'i min baabi takrimi deux points léegi nag mu leeral waa lan mooy teral loolu nga xam ne ci buntu teraanga lépp loo xam ne nit ki da koy def mu nekk ci buntu teraanga lu tedd na ko defee tàmbalee ndejoor mu ne kal wudu'i keem njàpp njàpp dafa tedd jaamu yàlla la mustaqil la comme ni ko waxe woon leeral diggante waxu waa jumhurul ulama ak waxu xanafiya yi rahmatullah alayhim te ne moom <coughs> ibada mustaqilla la dafa nekk jàpp jàpp jaamu yàlla goo xam ne gu wéet la goo xam ne moom dong nga jaamu yàlla la voilà te loolu gisoon nañ mooy xadiis bi yonente may saa saam doon wax ne jaam bi bu jàppee day génn ci <coughs> mu raxasee xar kanamam day génn euh, bàkkaar yi ànd ak ndox mi wala ndox toq ya mujj loolu gisoon nañ ko fa walla alhamdu wal minna kon kal wudu wudu lu tedd la comme jàpp kon tàmbalee ci njàpp li nga xam ne mooy ndejoor loolu nag dinañ ñëw waa léegi <coughs> est ci lépp ci njàpp ngay tàmbalee ndejoor lool dinañ ci ñëw insha allah mu nekkal wudu i wal xusli ak tamit sangaay mooy sangu farata la la bëgg a mooy <coughs> sangu janaaba <coughs> wala sangu set loolu noonu waaye loolu daa nekk lu tedd waaw nga xam ne jaabu moom mooy njàpp gu mag gi laab gu mag gi bokk wal ghusli wat tayammumi ak tamit tiim waaw ñett yi boo manul bu dee ghuslu daa la koy waral moo fi nekk moom ngay def <laughs> mu dugalaale wudu waaye bu dee ndox amul wutu du am ghuslu du am lii am mooy at tayammum kon wat mi bokk na ci tedd yooyu nga xam ne boo koy tàmbali da ngay tàmbali ne joon mooy tiim voilà <coughs> walub sit saw bi ak sol yére lool ci buntu teraanga la booy sol yére nga commencé dugal loxoom ndejoor bi waaw <laughs> wan waaye booy sol ay dàll waaw booy sol ay dàll moo xam ay carax lañu ay paddam wala li nga xamante ne ay godaas lañu ay tëmbër wala lu mu nekk rek ay coquette bu dee ca femme yooyu sol coquette waaw <laughs> ay mocassin waaw yooyu yëpp ca nga koy sol tàmbalee li nga xamante ne nii wala ay eh, eh, eh, waa ji marakis muy marakis di dallu marocain yooyee waaw mooy dàll daal boo koy sol nga commencé li nga xam ne mooy ndeyjoor wal xuffi ak li nga xam ne mooy kawas yooyu nga xam ne ci der lay nekk lu bari waaye wal xuffi bii day dugalaale sa kii yi nga xam ne <coughs> mooy jawra bi mooy kawas voilà yooyu boo leen di sol nga commencé sol ndejoor bi ba pare wasaraawil ak sirwal yi eh, <coughs> sirwal mooy li ñuy sol naaru tubay la quoi voilà tubay yi booy sol tubay na nga commencé li nga xamante ne mooy eh, sa loxo sa tànkum ndejoor moom ngay njëkk a dugal wa duxulil masjid bokk na ci teraanga yooyu ba léegi mooy booy dugg jàkka booy dugg jàkka lii dalay jox règle générale yi nga xam ne ci cas yu mel nii mooy lépp loo xam ne ci wàllu teraanga la ak lu ñuy barkeeloo ak loo xamante ne jaa <laughs> yii la moom la lay indil nii ak loo xamante ne euh, euh, <coughs> <coughs> yu mel nii mu ne wadu xuulil masjid ak booy dugg jàkka voilà jiital sa tànku ndejoor was si waaki waaye it booy booy soccu waaw loolu dinañ ci eh, ñëw amaana incha allah ci wàllu socc bi parce que socc daa bokk ci isalatul euh, di dindi buntu di loo xam ne euh, takk-takk la wala salte la wala lu mel noonu te loolu en général kat yonent bay saa bu doon dindi yi nga xam ne leneen la <laughs> yooyu càmmoñam la ko doon defee mais socc ci ban buntu lay dugg waaw imaamu Nawawi moom tranché na que daa dugg ci <laughs> buntu yi nga xam ne mooy ci ngir te ngir laablu la du ngir ngir ngir sellal waaye jaamu yàlla la waaw ndax euh, li yenent bay saa saa wax loolu dinañ ci ñëw as-siwaaku matharatun lil fam wa mardatun lir rabb ndax soccukat daa nekk loo xam ne day setal buñ day setal gémmiñ waaye day laabal gémmiñ waaye day gërëmloo borom da lay may gërëm gërëmu boroom bi kon loolu moo tax loolu même bu dee ne dindi sobe dindi takk-takk wala loo xam ne salte la bu nekk ci bëñ yi ci am na waaye nag jaamu yàlla la kon loolu wasiwaak yi ak li nga <laughs> xamante ne nii mooy <clears throat> Euh, <coughs> soccu te loolu dinañ gis hadis yi nga xam ne ci biir ñooy wane na loolu yonent bay sa salaam loolu ci ndejooram la ko doon defee muy soccu wal iktihaali waaw mooy tusngalu waaw mooy tusngalu dañuy <laughs> hmm? def ci bët yi xam nga ko bay ah, def ci kaw yéen yi wala ci bët yi noonu tusngal ah noonu ci kaw kii mooy faar tusngal mooy ci bët yi ah? <laughs> mooy tusngalu ah loolu yi nga defe ko tàmbalee ko li mi taqlimil alfaari ak booy dagg we yi waaw booy dagg we xoolal sa loxo ndijoor nga tàmbalee côté baaraam bi nga xam ne moo fexe ndijoor boo demee ci sa loxo càmmoñ bi di ko daggi xoolal côté ba féete ndijoor nga commencé foofee waqasu shaari bi waaw ak wàññi li nga xam ne mooy naan wi mooy moustache yi boo koy wàññi nanga commencé fi nga xamante ne nii di ko dagg xas mooy dagg xas mooy jazz mooy dagg <laughs> ashari bi mais lool wàññi la ko waa jumhur di wax ne du ñu ko wat bam set wicc waaw muy naanu yi moustache yi kenn du ko euh, set du ko wat même bu dee ne euh, loolu wute la ci seen biir waa jumhur ñoo wax loolu rahmatullah alayhi waaye ku mel ne xanafi yi rahmatullah dañ ne sii mën nañ ko wat kay waaw parce que hadis yi dañ koy wane waaw <laughs> xasu shaari bi kon ñu jàpp ne non <laughs> loolu xasu shaari bi fee ko nente way sa sa wàññi bi da ko doon wàññi bu baax loolu la voilà moustache yi ñu koy wàññi te loolu ci sunanul fitra yi la bokk ak yi taq taqlimul azafir yooyu yëpp al azfar jàpp li nga xam ne mooy weyi di leen ongle yi di leen wàññi di leen taay ba nga nekk koo xam na nga koy bàyyi di sëqal naan ongle brésilien cim wal iyaadu billah loolu salte gi mu salte rek boo gisee muy <coughs> nit yor ko jigéen ñi <laughs> wal iyaadu billah dama xamul lool nan lañ ko mën a defe waaw ay ongle brésilien wak euh, cheveux <coughs> brésilien wak wal iyaadu billah kon <coughs> te mu bokk ci fitra yorent bay saa saa mooy wàññi seen lay seen seen seen dagg <laughs> seen euh, seen ongle yi waaye nag fay <laughs> bil munasaba instant bii ñu ngi premier muharram voilà yeneen bay saa saa nag dafa waxoon ne bu euh, al ashra yu duggee mooy bu weeru duggee weeru muharram euh, kii maanaam euh, muharram zul hijja muy aj gi nii <coughs> weeru tabaski bi nii kenn ci yéen bëgg wa araada ahadukum an yudahiya bëgg daal di rendi bëgg na rendim tabaski kooku fala yaxudanna min sha'rihi wala min <coughs> azfarihi shay'an aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ne bu mu laal <laughs> ci ay karawam bu mu ko dagg bu mu watu hmm, te bu mu dagg li nga xam ne mooy ay weewam dara bu mu ci laal dara loolu nag lu ñu sopp la lool yonent way saa saam la doon wax moo tax yow bu dee stat bii nii da ngaa nekk koo xam ne sa weyi ah waroon nga ko dagg avant weer wi di dugg comme démb waaye bu xasee dugg ah bul laal waaw <laughs> bul laal bàyyil loolu moo gën ndax da ngaa bëgg tabaski war ngaa ren dem xar te fas nga koo def bàyyil ba def ko ba pare <laughs> waaw xatta yenn <coughs> yenn borom xam-xam yenn sa <coughs> sahabatul kiram ibn umar <coughs> radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom ci boppam eh, dafa nekkoon koo xamante ne nii bu ma soon gis nit koo xam ne da doon dagg kii yooyu di wat koo xam ne même bokkul ci affaire yi comme <laughs> ab xale danaan la <laughs> ah li gënoon de mooy est nga bàyyi woon ko waaw nga bàyyi woon ko ba li nga xamante ne mooy <coughs> euh, <coughs> li nga xam ne mooy <laughs> ñetti euh, ba bëb si romb quoi ba dixième jour ba tabaski boo rendee nag après nga def noonu nga daal di koy def kon loolu euh, même bu dee ne kooku duggul exactement ci li ki yonent bay saa saam doon wax ne te nga bëgg euh, nekk koo xamante ni dangay ngay euh, da nga am yu bëgg yow nga daal di euh, tëbaski rendum tëbaski bul laal ci li nga xamante ne nii mooy <coughs> sa karaw wala say we dara lool nag karaw yëpp a ci yem mooy sa bopp sa poqotaan waaye sa naq yooyu yëpp bul ñëw di ko laal bu dee bëgg ngaa doxal li nga xam ne mooy sunna kon noonu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam doon diglee kon loolu dafa am solo lool nañ ciy bàyyi xel <coughs> kon <coughs> bu loolu leeree eh, al imaam ñu continuer fi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala doon wax <coughs> mu ne kon gis nañ eh, yii nag bu ci nekk ay masala yoo xam ne mooy ay mbir la yoo xam ne yu jara taxaw daal di koy yaatal la voilà ñun ñoo ko waxe nii rek toppul imaamu Nawawi di wax dem ne lii mu wax lu nekk ak ci dalilam ak yooyu bon yenn insha allah dinañ ko gis ci biir ah hadis boobu nag imaam Muslim moo ko solo mooy hadis biñ la wax bu ashara yi duggee wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an imaam Muslim moo ko solo mooy hadis ya Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha di Hind bint Abi Umayya nekkoon soxna ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa kon mu ngi noonu loolu lu ama am solo la euh, léegi kanta euh, liñ doon sànq imaam Ibn Umar loolu al moo ko génne ci al-Mustadrak rahmatullah alayhi Naafi' moo ko doon nettal jële Abdullah ibn Umar ke daay jigéen boo xam ne da doon wat doom ji ci euh, fukki euh, fan yi nga xam ne moom lañ nekk mu ne ko ah boo ko yéexa woon de ba ba ba yawmun nahri kaana ahsan ba bés bi nga xam ne lañuy ñuy euh, loje mooy bésub tabaski bi de lañ def ko par ah loolu de du doon gën te ku mel ni al imam <coughs> Sulaymaan at-Taymi rahimahullah mu ne Ibn Sirin de rahimahullah bu <coughs> fukk yi ma a dugg da doon sit góor gi di jël ci Euh, karawam dara waaye même xale yi sax loolu même bu dee na waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam li dugal mooy ki nga xam ne daa bëggoon na yu yudahiya ki nga xam ne daa bëgg daal di tabaski mu ngi noonee wallahu taala alam léegi kon al <coughs> imaamu Nawawi rahimahullah kon ñu continuer mu ne kon <coughs> ñu ngi woon waqas si shaari bi voilà mooy wàññi. naanu moustache yi wa nat fil ibiti ak buddi karaw poqataan loolu nag mooy sunna mooy buddi ko waaye bu dee ne euh, wala nga def épilation mooy li ngay jël taf leen na ci kii bi euh, xëcc mu deñ waaw di gën nag mooy buddee gën après amaana épilation bi bu dee nag nit ki moom manula supporter ndax day metti lu ki moom lu bari comme ni mu doon dal imaamu Shafi'i rahimahullah <coughs> ndax seen kii dafa dafa woyof seen der bu boobaa ah mën na koo wat waaw ndax buddi bi moo gën a tax boo buddee du taal a ñëwaat karaw bi du gaaw a ak boo ko watee day gaawu a ñëwaat te bërëb la boo xam ne day tëju saa su ne mboqataan moo tax euh, ak ñaq yi nit ki ñaq ak bu buy dox ni muy riisoo noonu day tax yu bari léeg-léeg xet yi nga xam ne ñoo cay nekk du nekk xet yoo xam ne xet yu ñu gërëm la euh, <coughs> moo tax euh, ay déodorant ak façon yooyu yëpp da ciy dimbali nit ki waaye bu dee da koo buddi nag. loolu day yéex a ñëw moom karaw gi wallahu taala alam comme ni ko borom xam-xam yi du tudde kon mu ne <coughs> wanat fil ibit ak buddi karawu poqataan wala épilé ko wala nga wat ko wa halqi ar-ra'si moo yi yëpp nga tàmbalee boo koy def nga tàmbalee la ndejoor bul fàtte loolu wa halqi ar-ra'si booy wat booy watu it nga commencé ndejoor nga ne ah may wat man watuma sama bopp man ngaa wat sa bopp <laughs> waaw booy wat sa bopp nga tàmbalee sa ndijoor mais bu dee dañ lay wasit yow yow yaay yow du kii wat moom la ñuy xool ndijooram yow ñu yow ki ñuy wat sa ndijoor comme ni yonent waaye sa sa defoon sëy naa euh, Abu Talha bi muy mu naan ko mu wat ko fële ca Makka zaada allahu sharafa kon jox ko côté ndejoor bi léegi bu dee nag dalaa wan gannaaw loolu kon yéenay bokk ndejoor ki lay wat mooy ndejooram day féeteeg sa ndejoor waaye bu nee nàkki sa kanam bu boobaa yow sa ndejoor lay commencer pas moom ndejooram kon eh, kon li nga xam ne waxal xirras si ak li nga xam ne mooy eh, <laughs> wat bopp bi loolu dañ ciy tàmbalee sopp nañ loolu nga tàmbalee ndejoor alyamin wasalaamu min as-salaa boo jullee ba pare do assalaamu alaykum wa rahmatullah loolu li ñu sopp mooy nga tàmbalee ndejoor bul jël commencer sa càmmoñ jullee ba pare def tashahhud yi to ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ba pare yow deke càmmoñ bi nga commencé loolu sopp ñu ko ne voilà mooy <coughs> sopp nañu ci julli it ngay tàmbalee booy sëlmal nga tàmbalee sa ndijoor wal akli booy lekk it nga tàmbalee sa ndijoor voilà nga lekke sa ndijoor amul sax tàmbale naan après ci biir non lekke ndijoor wa shurbi <laughs> waaye la ngay lekk na nga lekk li nekk sa kanam waaw bala ngaa ñëw di yóotu feneen li féeteeg yow kul mi y kul bi yaminika ya ghulam Omar ibnu abi salama la koy nante bay sa sa doom ji ay salama min tuddoon sànq radiyallahu anil jami' kon wal ak li lekk it commencé tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor wa shurbi waaye naan nit ki it buy naan na tàmbalee na naane ak loxo li nga xam ne loxo ndejooram wal musaafahati booy saafowanteeg nit di nuyoog moom bul ñëw di nuyoo sa loxo càmmoñ naan parce que dañuy voyager tax te kuy koy voyager nañ ko nuyee loxo càmmoñ loolu moom du waxu dara waaw loolu moom aada la ju baaxul voilà <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> wala waa ji de nuyoo New York nga tàllal ko càmmoñ naan ndax damay voyager loolu yëpp wax waxu ay xujon bilaat la ak ay xuraafaat yoo xam ne tegawul ci lenn lu dul ci aada joo xam ne amul ci islaam voilà kon wal musaafaxati booy saafuwante ak càm mooy tam mooy ndejoor ndejoor wastilaamil xajari waaye booy nuyu xajarul aswad xajaril aswad wastilaami xajaril aswad yooyu nga tàmbalee côté ndejooram hmm, côté <laughs> fi nga xam ne mooy ndejoor ci yow wal xuruji ak booy génn minal xalaa yi boo duggee ci bétu bërëbu wéetukaay ba waaw ba nga xam nit ki dafay wéet ak boppam di wéet ak boroomam tabaraka wa loolu nag du ñëpp koy xalaate noonu mooy toilette jàpp nañ ne ñoom dem faire leur besoin génn bërëb wéerukaay la alors que gisoo arab yi niñ ko tuddee bërëbu xalwa waaw baabul xalaa yi waaw ba nga xam nit ki day wéet man def introspection waaye di xalaat ci mbiru boroomam waaw di munaajaat ak yooyu yëpp te yaa ngi ci toilette yi loolu dafa nekk ay jaamu yàlla yu kawe waaye ñun moom <laughs> wal iyaazu billah léegi kon mooy boo ciy génn nag bërëb boobu ndax bërëb la mooy bépp bërëb boo xam ne bërëb la bu sobewook yooyu ak boo xam ne bariwul barke fa jëm ëpp ko barke kon dangay ngay génne ndejoor voilà mooy <coughs> waaye boo génne foo xam ne moo ëpp barke bu boobaa doo génne doo njëkkee ndejoor waaw comme boo <coughs> boo dugg ci jàkka ji ah ndejoor ngay dugge ndax mooy bërëb bi gën a baax booy génn bul génne bul ñëw commencer sa sa ndejoor parce que jàkka biti bi jàkk jee ko ëpp doole kon wal xuruji <coughs> mu ne wal xuruji min xalaa booy génne tamit ci toilette yi loolu na nga commencer sa ndejoor boobu wal axdi <coughs> ak booy jël buñ lay jox dara am luñ lay jox ngay tàllal sa loxo na nga jële ndejoor waaw buñ lay jox ngay tàllal sa càmmoñ wala ataa i booy joxe it bul jël sa càmmoñ di joxe déedéet waaw <laughs> nooy sa ndejoor waxa loolu doo doon <laughs> li may joxe daa bay voilà may sëkk di joxe càmmoñ ak ndejoor non boobu li gën mooy defal ak lépp man nga sukkandikoo sa càmmoñ gaa mais boo yëkkati di jox nit ki ak nit ña na nekk sa ndejoor loolu mooy li nga xam ne moom lañu sopp wa ghayri daalika ak yi mel nii mimma huwa fii maanaa yi nga xam ne ci maanaawu lu tedd la nekk mu ne <coughs> kon lii boo ko xamee wa yustahabbu léegi nag muy ñëw ci wàllu côté yasaar mooy eh, càmmoñ nag kañ la lañ koy la ñuy sopp moom nga tàmbalee càmmoñ mu ne wa yustahabbu taqdimul yasaari waaw sopp nañ jiital li nga xam ne mooy càmmoñ fii diddi daalika loo xam ne contraire luñ la fi tudd mooy du loo xam ne ci baasu ci ci buntu teraanga la du buntu lu tedd non lu wuteeg lool kal imtixaati waaw comme ñendu voilà comme booy ñendu di sa moucher sa moucher di ñendu waaw loolu na ko defee sa càmmoñ waaw bul jël sa dajoor di kon di kon ñendoo te boo paree nit ki nuyu la ne la di tàllal loxo di nuyu nga nuyu kook moom loolu du civilisation du dara waaw del ñendoo sa càmmoñ wal bu sooti anil yasaar booy tifli na nekk sa yasaar <laughs> gisoon nañ xadiis bi yeneen saa saa doon naan bi meree ne kan mooy bi mu gisee aw tiflit ci aw xaastade ko ci kanamu xibla bi waaw mu ne bu kenn di julli lan moo tax kenn ñëw di julli di di xaaxtane ko ci kanamam alors que yàlla moo nekk sa digganteeg xaj ba bi ah bu kenn ñëwee ba mënu la def lool bu mu ko def ci <coughs> ndejooram bu mu ko def ci càmmoñam waaye na ko def ci côté càmmoñam ci suufu tànkam waaw ba imaamu Nawawi rahimahullah naan loolu moom du ci jàkka yi ma ne ah hadis bi de <coughs> dëgëralul waxam de <laughs> ndax ci julli la doon yore ci saa saa doon waaw te suuf ka jooj mooy jàkka joo xam ne suuf la waaw du jàkk ay tapi nga naan da ngay ñëw ba pare mu wan leen ni ñuy def ci yére yi ni ngi koy defe ci yére moom alay saar saam kon wal bu saakaanil yasiar booy eh, xaafta neku di tifli tamit na nga ko defe càmmoñ wa duxulil xalaa'i ak duggu toilette voilà xam nga génn bi sànq gisoon nañ booy génn ndax fa nga fa eh, <laughs> fa nga jëma ko gën a tedd mooy toilette yi mooy moo tax xubusi wal xabaa'is yonent bay saa saam di ñu ci moytu di di wax ñu ñaan yàlla mu musul ñu ci waaw boroom xam-xam yi rahmatullah bokk na ci tekk yi ñu ko jox mooy jinne yu góor yi jinne yu jigéen yi waaw maa ngi ñaan yàlla booy dugg ci toilette yàlla nga ji nga musal ma ci ginne jinne yooyee nga xam ne seen wu ay bari na ndax foofu léegi boo fay génn fi nga jëm moo gën a tedd moo tax yow da ngay tàmbalee ndejoor booy génn waaye booy dug comme que fi nga jóge moo gën a tedd fa boobu càmmoñ ngay commencer loolu nag waaw qis ala zalik wa duxulil xalaa'i wal xuruuji voilà wa duxulil xalaa'i booy dugg eh, li nga xam ne mooy eh, jàkka no booy dugg kii eh, toilette fa ngay wéete hmm? wal xuruuji minal masjid loolu wax nañ ko sànq booy génn jàkka bul génnañ dajoor ah ah non parce que wax naa la fi nga jëm jàkka ji ko gën a tedd règle bi loolu la maa daama yow fi nga jëm yow dangay xool fi nga jóge ak fi nga jëm bu gën a tedd bu dee fi nga jóge boo gën a tedd càmmoñ ngay génne kon foofee bu dee ne fi nga jëm fi ngay dugg moo gën a tedd fi nga jóge ndajoor ngay tàmbale lool moo tax boo ñëw ci jàkka ji comme que jàkka ji moo gën a tedd fi nga jógee bu boobaa ndajoor ngay duggee ci jàkka ji léegi booy génn comme que booy génn ci jàkka ji jàkka ji moo gën a tedd fi nga jëm boobu nag nga jël li nga xam ne ndax ahabul biqaaya fi ala al ard yenentu saa sa bañ ko laajee mu ne xaw ma laaj say naa Jibril Seydina Jibril ne xaw ma xaaral ñu laaj borom bi mu ne li li gën a sopp ci moom ci borom bi tabaaraka wa taala ci pàkk yi mooy masaajid yi jàkka yi kon moo gën a tedd waaw léegi nag yow seetal loolu nag wab règle la wax naa la ko il n'est pas question ñu lay limal lépp léegi bu ñu la joxee règle bi yaa koy xam léegi kañ laa war a dugal kon ndejoor jiital sama tànku tàm euh, ndejoor ak kañ laa war a jiital sama tànku càmmoñ kon moo tax mu ne <coughs> wa wal xuruj min al masjid ñu ngi ci càmmoñ bi ngay nga xam ne càmmoñ ngay jiital booy génn ci jàkka càmmoñ ngay génne ngay njëkk waxalaal xufay <coughs> al xufi booy summi xuf yi sànke yi kawas yooyu ci der wala tamit day dugg ah xukmul jawaarib al jawra bayni comme niñ ko waxee mooy kawas yi seen atte yi da koy jël boo ñëwee di ko summi <coughs> da ngay commencer lan càmmoñ voilà booy sol ndejoor ngay commencer booy summi léegi nag nga commencer càmmoñ voilà wan naa ni waaye dàll yi nga soloon ba ngay sol lañ la waxoon nga commencer ndejoor waaye booy summi càmmoñ ngay commencer wa sarawiil yi mooy yim la waxoon ka serwal yi mooy pantalon yi façon yére yooyu nga xam ne ay tubay lay doon boo koy sol lool nag tubay bu gudd ba ci kaw ak bu suufee yépp a ci yem waaw waaw <laughs> fay <laughs> comprendre nga bu commencer ca bul dépasser tësten yi de ndax lu tuuse lu weesu tësten yi fa fi naar lay na saa sala wax waaw maa asfalal ka'bayn fa fi naar léegi kon mooy la nekk ca suuf ba li nga xam ne li ngay sol moo xam foofu la yem wala ci óom bi ci ci ci yeel bi la yem wala ci óom uh, bi ci pooj bi wala yéegal ba ci kaw ba uh, lu ndaw lool ñuy sol ñu koy woowee silip yooyu yëpp boo koy sol na nekk loo xamante ni nii da ngay tàmbalee ndejoor waaye boo koy summi Eh, caaye ji pantalon bi loolu yëpp boo koy sol naga ah, <coughs> na tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor waaye boo koy summi càmmoñ ngay commencé moom laa was sarawiili was saw bi ak yére bi yére bi nga xam ne mooy moom ngay teg ci kaw izar bi non eh, rida bi nga xam da koy sol loolu naga nga tàmbalee boo koy summi na nga commencer li nga xam ne mooy càmmoñ waxoon nañ la booy sol na ngay commencer lan ndejoor waaye booy summi da ngay commencer wal istinjaa'i hmm, mooy euh, boo demee ci toilette yi di utiliser li nga xam ne mooy xeer yi waaw ngir setlu waaw ngir setlu loo xam nag lool ci xeer yi wala papier toilette yi wala li nga xam ne mooy ndox kese nga ñëw sotti noonu moom ngay utiliser loolu na nga càmm na nga ko defee càmmoñ waaw bul jël sa loxo ndijoor di ko defee noonu hein mu noonu voilà <coughs> boo demee it ci toilette yi moo xam da ngaa tuur ndox wala nga xayta boo ci def càmmoñ ngay utiliser eh, ngir setlu wa fi'lil mustaqdaraat ak lépp loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu seexlu la loo xam ne ci salte yi la jëm loolu càmmoñ lañ koy defe wa ashbahi zalika ak yu mel nii waaw léegi mooy yow yaa ci jox na la règle moo tax ma ne la lii imaamu Nawawi di wax nag daa leeral day tax xadiis yi ñuy ñëw yow bu ñëwee rek da ngaa war a xam buñ la nee yonent alayhi salaam nii la doxal ndax règle yi ci jëfam lañ ko jële voilà ci sariya bi lañ ko jële xam ne ah mbir yi nii lañu boroom xam-xam yi takk ko lépp loo xam ne daal ala babi takrimi hmm? alhamdulillah dafa nekk ci bunt li nga xam ne mooy at takrim waaw mooy Eh, daa nekk loo xam ne lu lu lu lu tedd la waaw ak tashrif ak loo xam ne daal daa tedd daa nekk loo xam ne teraanga la loolu nag daa nekk loo xam ne di ko tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor contraire bi nag contraire bi kon mu ngi noonee léegi nag bi mu indee lii mu ne qaala allahu taala mu indi nag côté aaya yi gis nga fii moom la commencé indi benn mëmbësal boo xam ne day leeral Eh, istihbaabu taqdimil yamin lii lépp noonu la tudde bunt bi leeralaale ko <laughs> léegi nag bu lii turu bunt bi la doo ah. <laughs> ko turu bunt bi daa gudd <laughs> baabu istihbaabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min baabi takrimi kal wudu'i wal ghusli wat tayammumi wal lubsi thawbi wan na'i wal khufi was sarawili wa dukhulil masjidi was siwaak wal ittihali wa taqlimil azfari wa qassi sharibi wa nadfil ibit wa al-qirbaas wa salaam min as-salaati wal akli wash-shurbi wal musaafaha wasilaami xajari l aswad wa xuru walxuruji min alxala wal axdi walata wa gayri dalika mimma huwa fi maana wa yustahabu taqdimu alyasaari fi diddi dalika kal imtixaati walbusaaqi an ilyasaar wa duxuli alxalaa'i walxuruji minha wa xal'i alxuffi wannaali wassalaawi <laughs> wa sarawili wa sawbi wal istinjaa'i wa fi'lil mustaqdaraati wa shabaahi daalik nii lu tuddee lépp <laughs> léegi nag bu ñu ne dugg nag ci comme ni mu ko doon defee aaya yi tàmbalee laaya mu ne qaala allahu taala fa amma man utiya kitaabahu bi yamiinihi fa yaqulu haaum iqra'u kitaabiya suuratul Haqq aaya 19 al aayaat mu ne <coughs> yàlla mi nga xam ne de moo kawite yéegul nee na fa amma man uutiya képp koo xam ne de jot na kitaabahu téereem bi yaminihi ci loxo ndeyjooram fa yaqulu aj dina wax haaum iqra'u ay way ñëw leen waay xool waay iqra'u waay waay jàng leen leen jàng sama téere waay ñëw leen waaw mooy ku am lu baax day bëgg ñëpp gis ko waaye bu yéesee not yi baaxul <laughs> bag bi bi gaa defee sa waay ka amul du bëgg gaa yi liir mbiri waaw ku am nay yuuxu tëb waaw nga gis xam ne kee moom am na ah umuk léegi fii la kaalimuk bunt bi mooy yonent ndejoor dafa am solo te moo gën a tedd càmmoñ te lool li koy wane bari na moo tax waa ña nga xam ne ñoom la yàlla yàllay teral ñoom la yàlla ne ñoo ñeede seeni téere yi bu ëllëgee ci ndejoor laa leen di alhamdulillah waaw te yonent way saa sam bam naan yonent way borom bi tabaaraka wa taala wa kilta yamin te ñaari loxo bi yépp moom borom bi yamin ndejoor la bur wan ne kon loolu moo gën a tedd voilà ak aswad biñ doon wax sànq pierre noire yaminullahi ala loolu lépp day wane mooy ndejooru yàlla hmm, ci kaw loolu yëpp day wane li nga xam ne teraanga goo xam ne moom la ndejoor am ci kaw càmmoñ voilà kon te ñay texe ñooy nekk ashaabul yamin ñay texe di ñooy nekk ashaabu shimal kon <laughs> fa amma man utiya kitaabahu bi yamini cay képp koo xam ne jot na téeréem ci yaminam kooku kon kooku mooy ki texe kon loolu day wane lëkkaale ak bunt bi mooy yamin ni mu amee doole balooloo tax ñu sopp ko kon nit ki ci lépp loo xam ne ci wàllu teraanga la mu tàmbalee ko waaw mu am at tafaulul xasan waaw di am di am loo xam ne euh, optimiste lépp lu baax loo xam ne moom lay xalaat walla lu muy def rek mu ciy seetle la gën kii loolu nag dafa baax ngay tàmbalee ndejoor ndax ndejoor moom fa la yi nekk borom bi tabaaraka wa taala loolu la def kon mu ngi noonee kon waa aljana ñoom bala ñu faa dugg seen téere ba ñuy la sànni téere yi ku nekk war a jël sa téere ña war a taxe ci ndejoor lañ koy jële lool di wane kon ah kon nag sopp nañ ngay tàmbalee ndejoor bu ko defee bu ëllëgee borom bi boole la ci waa ndejoor allah mu ne wa qaala taala borom bi ba léegi nee na fa ashaabul maymanati ma ashaabul maymana wa ashaabul mashamati ma ashaabul mashama voilà borom bi tabaaraka wa taala wa suuratul waaqi'a aaya huit ak neuf mu ne borom bi nga xam ne moo kawe ta ak kawe mi tam jógewut ci ak yéeg nee na fa ashaabul maymana fekk muy wax nit ñi bu ëllëgee yawmal qiyaama idaa waqa'atil waaqi'a idaa waqa'atil waaqi'atu laysa liwaqa'atihaa kaadiban xaafidatun raafi'atun idaa rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibaalu bassan fakaanat habaa'an munbathan wa kuntum azwaajan thalaathan fa ashaabul maymanati maa ashaabul maymanati wa ashaabul mashamati ma ashaabul mashama voilà muy tagg di wane ëllëg ñaata kuréel la ñuy doon ah wa kuntum azwaajan ay pàcc ay xeet salaasa ñett fa ashaabul maymana ñu njëkk ñaangoog mooy waa ndejoor ma ashaabul maymana ay way ko xamal waa ashaabul maymana waaw cay seeni mbir kawe waay way ko ko xamal wa ashabul mash'ama dina am ñeneen ñoo xam ne ñooy waa càmmoñ ma ashabul mash'ama après ci ginnaaw ci après euh, euh, mu daal di def euh, borom bi tabaaraka ko taala leeral waa may mana fan lañ jëm waa ashabul ama te ci loolu ñi nga xam ne kon nag barke ba mu nga ak waa al maymana ñi nga xam ne ñoo nekk ca ndejoor ga ndax ñooñ ñoo ñi texe voilà kon loolu lu am solo la moo tax bu ñuy wax seeni ngëneel ba pare mun a ashabul yamini ñoo ñee de ñoom dañuy nekk ma ashabul yamin fii sidrin mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masku wa fakihatin kathira di lim yi nga xam ne moom la leen borom bi di waajal ëllëg ci li nga xamante ne mooy ker yu baax yaag yu taa yu yu yu matela ya yu daj ya ak kaas yi kopp yañ cay naan ak xéewal fay naan ak yi nga xam ne mooy moom la ñuy fooyteefu léegi bi mu loolu nag ah mu daal di ne eh, eh, eh, ñooñu après rek mu ñëw ci ashaabu shimal ma ashaabu shimal wax nag ñooñu waa càmmoñ waaye ñooñ fii samumin wa hamim waa nekk ci tàngoor woo xam ne lakk-lakk ak poussière ak saxaar su tàng jër saxaar su tàng jër ak ndox mu tàng jër wa dhillin min yahmum la baridin wala karim gis nga seddut teddut waaw kon li yu tedd yi nag ñoom pour ndeyoor la yu teddul yi ngir càmmoñ kon lii di wane lëkkaaleet bi kon li nga xam ne moom la borom bi nga xam ne wa yaxluqa wa rabbuka yaxluqu ma yasha wa yaxtaar gis nañ ko ci dañuy gis istixaara ma kaana lahumul xiyara kon loolu noonu way ko sa borom nag mi nga xamante ne moom moom yaxluqu ma yasha mooy bind lu ko soob wa yaxtaar di tom di tànn ca lam bind moo tànn li nga xam ne mooy yamin def ci ngëneel goo xam ne defu ko li nga xamante ne mooy ci càmmoñ kon looloo tax boro fii waroom nit ñu sell yi te tamit dafa bokk ci ay laadaab lëkkaaleem mag bunt bii ñu nekk di téere bi bokk kitaabul adab mooy dafa bokk ci ay tegginu nit ñu sell ñi lépp loo xam ne ci teraanga la jëm ak yooyu ñu tàmbalee ko li nga xam ne mooy seen ndejoor lépp loo xamante ne ñuy dabaan bi la ñu tàmbalee li nga xam ne mooy càmmoñ kon nag foof la ñuy yem bii di ñu wàll imaam an-Nawawi daal di dugg nag ci wàllu beneen wàll wi ci tool nit ñu sell yi di wàllu xadiis yi moom ina <coughs> fi sept xadiis